A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim <clears throat> bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi <clears throat> wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu Allahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Aali Imraan ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim kon ñu ñëwaat ci tënk bi ñu ne woon ci li nga xamante ne nii mooy xareb Uhud kon gis nañ fi xare bi tàmbale dee yaa ngay bari lenn nag laa fàtte woon mooy bi ñuy door a tàmbali xare bi bi muy waaj a dafa am benn waay boo xamante ne nii ku bon la woon muy abu amir alfaasiq boo fàtte woon amr ibn abdi <coughs> muy abd amr ibn fii nga xamante ne moom lañ doon wax arrahib medina la dëkkoon ngir bañoon yonent bi alei salatuasalaam a taxoon mu daal di fay jóge dal di dem bi Uhud amee eh, ba Badar ñu gañe waa Quraysh mu dem nekk ak ñoom te leen doon wax naan bés bu xare bu ngeen jotaatee ñoom ci xare ngeen wax tax man waa Aws maay seen kilifa bés bu ñu taxawee ba ma ñëw ci taxaw rek bu man buñ ma gisee rek dinañ ànd ak man daal di may topp bàyyi seydinaa muhammad mële alayhi salaatu wassalaam léegi nag bi nga xamante ne nii nag keroog Uhud mu daal di génn nag taxaw nag ci kanam laa xare bi génn commencé naan yéen sama mbokk yi ci aws léegi nag man la Abu Amir bu ngeen ma fàttale ko ndax da ngeen maa fàttee man la Abu Amir ñëw leen ci man taay na ko waay yow toppal fële nga naan yaa al faasiq waay yow mooy abd amr ibn sayfi nga xamante ne nii na ko toppal na le jàllal nale nga naan lan ab'adaka allahu yaa faasiq yal na la borom bi tabaaraka wa taala soril yow kàccoor bu mag bi nga doon nga naan nañ la topp léegi nag mu jël ay xeer bi leen xaaj moom ak leen na ci jaamu Quraysh yi moo noonu loolu loolu la ñu fàtte woon léegi nag bi nga xam ne kon rey nañ porte drapeau waa Quraysh <coughs> frère am jël ko ñu daal di koy rey beneen frère am di Usmaan ibn Abi talxa daal di koy jël moom itam ñu ajj ko Sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib daal di koy ajj ñeneen daal di koy jël <coughs> Abu Sa'id ibn Abi Talha jël ko ñoom Quzman daal di koy aj Quzman en fait Quzman benn waay la woon boo xam ne dafa jekkoon rek ne juux Medina benn nit la woon koo xam ne gars yi xamuñu mooy kan quoi moo moo tax xamuñu kii fan la jóge fan la bokk da mooy rek ngay jekk gis benn dëkk wala benn gox koo xam ne xamaluñ ko baayam xamaluñ ko ndeyam xamaluñ ko dara mais daal fi la nekk dañu jekk rek moom gis ko fi léegi moom sauf que saa buñ ko mosoon a tudd lu yonent bi alayhi salaam danaan waa ji ci waa safara la bokk te léegi nag keroog moom dafa génn ànd ak jullit ñi voilà ndax day wane ne moom dana woon jullit la nii ci biti léegi bi mu demee waa Quraysh presque presque ñu yor drapeau bi ñépp Quzman presque rey na ci lu ëpp deux ñoo xamante ni daanaka ku yor drapeau bi Quzman ajj la soit Seydina Hamza lay ajji wala Seydina Zubayr wala Seydina Ali ibn Abi Talib léegi Quzman rey ci ñu bari ba gaa yi naan wayow ba pare ñu bari la la la la terrasse keroog ci waa Quraysh ba gaa yi naan hu ma abla ahadun al yawm mithla ma abla Quzman wala fulaan hu Quzman tey li mu def kenn defu ko léegi nag yonent mi sallallahu alayhi am ne woon bo léegi Ousmane sauf que bi après dañ koo dañ koo blessé quoi mu daal di jël jaaseem daal di ren rendi boppam léegi nag bi nga xam ne ci lay rendi boppam noonu bon deewaguloon gars yi ñëw nag di ko naan ko naan ko muñal naan ko bëggal abshir yow ci wow li nga def tey Ousmane ajjana ci bi shahada mu ne lan man ban shahada man dama doon xare parce que ngir ngeen xam ne fi ma jóge ay guerrier lañu ay lii lan léegi nag ñu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam gaa yi mu ne leen waxoon naa leen ko mooy da doon xare ngir leneen te pourtant ñu bari ci waa Quraysh moo leen ajji keroog kon daal mu ngi doon drapeau Quraysh bi dafa mujj nekk laal dee voilà moom daal mën nañ koo tuddeem laal dee ku laal rek ñu rey la dafa mujj ku jël ñu rey ko finalement <laughs> gaa yi dañoo mujj sa euh, euh, euh, sànni drapeau bi bi bi drapeau bi waaj a wadd benn jaam daal di koy jël quoi benn koo xam ne ci jaam yi ñu indi woon léegi nag seen sangam bi naan ko sangu Quraysh yi naan ko non teel jaasi gi ngeen drapeau bi mu baax bu mu wadd ñii ñoo di ci <laughs> léegi waa ñu téye ko gaa yi àjj loxo bi dagg loxo bi vite léegi nag mu daal di koy képp ak beneen loxo bi ñu daggaat ko mu koy jéem a kii ak di màtt ak yooyu ñu daal di corbaat bi léegi nag mu mu waddee waa Quraysh suñu rey ci gaa yi ñu bari rey ci waa Quraysh ñu baree baree bari waa Quraysh gaay gaay bi drapeau bi waddee ba benn jigéen ci ñoom moo ñëw jël drapeau bi daal di koy samp gaay daal di koy wër ñu rey ci waa Quraysh rak rak gaay ñu bari daal di faatu waa Quraysh wane gannaaw di daw xël daw <laughs> yeneen jullit ñi radiyallahu anhum daal di leen topp ba gis nga seen campement bi ñu defoon ci Uhud foofule seen seen fiñ nga xam ne fa lañ tegoon seen mbir yi doon fa dellu si di ravitailler wu di ñëwaat foofu ci boppam jullit ñi teg ci loxo waa Quraysh daw daw tasaaroo ci désert bi ka tafarruqil jurzaan comme ni nga xamante ne noonu la kaña yi bu ñu leen daqee noonu ñuy tasaaroo weeg jinax yi ci àll bi noonu la waa Quraysh doon def kanta Abu Sufyan moom Handala ibn Abi Amir muy Abu Amir mi ñu wax léegi Amr ibn Abdillah ah, Amr eh, Abd sayfi muy Abu Rahib boobu gaa yi ñoo xam ne da doon jaamu yàlla lu bari ñu naan ko Rahib yonent ma ne saaf saaf ñoo tudd ko al te moo doon xaañ gaa yi ne ñu naan waa Aws man la waa Abu Amir ñu ne ko toppal fële moom doomam muy Handala Handala radiyallahu anhu ta sahaaba bu baax la woon léegi nag moom dafa moom dafa jekku Abu Sufyan dafa dajeek Abu Sufyan daal nar koo xàcc nar koo dóor benn jaasi mu faatu rek benn waaye boo xamante ne nii muy Shaddad ibn al Aswad dal di koy gis rek daal di koy gaaw rek dóor ko benn jaasi ci gannaaw daal di koy faat looloo na Abu Sufyan keroog daal di guñ koy rey léegi nag bi nga xamante ne nii nag <clears throat> ci la génn àddina mooy ci gàttal quoi moom mi Hamza bi mu génnee àddina après ba nit ñi ba xare bi jeex yonent waaye sa saam ne eh, mais Hamza la mii da malaaka yaa dama gis malaaka yi di ko sang kii lan moo xew a malaaka yi di ko sang laajal leen ma soxnaam après biñ demee ñu laaj ko quoi moom mu ne donc c'est que Hamza la da doon dooma doomu kii la takkoon doomu euh, kàccoor bu mag bi Abdallah ibn Ubay ibn Salul <coughs> moom la takkoon muy Jamila voilà moom la dencoon bi mu ko dencee nag mooy jour bi nga guddi googu la doon la doon la doon céetal dafa dégg nag ca suba ga yonent ba lay saa saam di woote naan nañu waajal dal di dem li nga xamante ne nii mooy xare bi rek mu daal di jóg te moo nga woon ak soxnaam jorul dem sax sangu ji set mu ne ah kon looloo tax ma gis malaaka yi di ko sang moom Seydina Handala ibn shahidi eh, ibn eh, non ibn rahib muy kacco ibn al muy handala ibn abi amir al waaye radiyallahu ta'ala an to léegi nag noonu la demee li nga xamante ne nag noonu la demee ba ñu teg loxo ci li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, kii bi màngum Quraysh mi léegi nag Seydina Hamza Kanta moom keroog dafa ajji gaa yu bari ñu bari la rey rey rey ñu baree baree bari léegi nag wax yi comme que wax yi loolu la ko na ibn Mut'im ne woon ko boo ma reyalee baytaxu Hamza di baytaxu Seydina Muhammad ngir sama baytax bi ñu reyoon yow libre nga léegi nag wax moom nekkuloon ci xare bi da doon nekk ne mais di di xool quoi di seet di xool Seydina Hamza rek la doon xool gars yi wuñ ko sax gars yi ngi xeex fee moom muy xool nan lay fexe yor nag xeejam boobu rek di di waajal di waajal mais bu ma ñëw bay waajal dem ba koy bay sànni Seydina Hamza rek rek kii daal di benn waay daal di bu bu bu bu jóge fële daal di dox sama digganteeg moom bokkoon ci nga xamante ne nii. <clears throat> ñoom mooy mooy Siba ibn Abdul Uzza daal di dajeeg Seydina Hamza moom moo ma njëkk ci moom quoi léegi bi mu dajeeg Seydina Hamza Seydina Hamza da koo séen am ñoo xam ne lijjanti na leen nu mu gën a gaawe faat leen ne ko halumma ilayya yabna muqatta'at al-budur bi mu gisee ki nga xamante ne Siba ibn Abdul Uzza Seydina Hamza xàmmee na ko ne ko halumma ilayya hee yow moom nga xam ne sa yaay mooy xarafal nit ñi fële jigéen ñi makka aywa ñëwal gaaw ñëwal fii ci man léegi nag Siba nee wax sii nee na man mi doon xàcc Siba ak si quoi taxaw diggan sama diggante digganteeg Hamza ba gi mënuma koo fa ma taxaw sori na waaye moom moo tax manatu ma taxaw di leen xool léegi nag mais nee na Siba daal sa waaye dañu ne nii dafa agsi Seydina Hamza mais gis nga nee na bi mu ko dóoree ba benn dóor lu ko dóor boo xam ne bopp bi la waay yow waay yow xo waay yow <laughs> xaw bopp bi la sawaay sawaay xar sawaay nag daal daay tëj ne nee na nag wax sii nee nag comme que ray na ko ma xoolal gis ne kenn newul ci wetam ma gën waajal waajal waajal sama affaire bi rek ba ma xam ne baax na ci laa ko sama xeej bi daal di koy xaañ daal koy sànni ci suufu naq laa ko kiiwee laa ko jame ba ni nga xam ne ci la dugg ba génn ci biti léegi rek bi mu bi mu jamee mu xool gis ma léegi muy fexe di ñëw ci man waaye affaire bi gin koo ëpp doole quoi rek mu daanu ma xam ne ah man li ma bëggoon am naa ko man wax sii ci laa demee nee daal di beru bàyyi gaa yi xare beeg yooyu di ci des léegi nag entre temps waa Quraysh daal dinañuy leen di duma duma yu metti ba gaa yi daw ba jullit ñu commencé teg seen loxo ci li nga xam ne mooy mooy seen centre de commandement waa Quraysh di daw jigéen ñi far nga yoroon drapeau ba gaa yi topp leen jigéen ña koy mujjoon téye ñoom ñu daal di daw topp jigéen ñi ñoom Hind bañ doon njëkk daw dañ doon Abu Sufyaan ak gaa yi daw yéen fan ngeen jëm ñëw leen fii yéen du ngeen dara far bi affaire bi taree nag ñoom parce que Abu Dujaana keroog voilà lii Seydina Zubayru doon wax radiyallahu anhu nee na Abu Dujaana bi ma ko toppee muy rey gaa yi di rey gaa yi nee mu ñëw man li ma jaaxal mu ñëw ba mu xam nga moom fi ñu ñemoon ci Zubayr Seydina Zubayr mu ngi naan maa gis benn waaye bu ray ci jullit ñu bari ma naan yal na ko borom bi dajale ak Abu Dujaana mu dajeeg moom waa ji dóor mu moytu ko rek daal di dóor waa ji xar ko ñaar après Seydina Zubayr radiyallahu anhu nee na mu ko mooy muy ray gaa yi nee na ba mu agsi benn kii benn waaye ma gis fële koo xam ne way dama gis muy soññu gaa yi Quraysh di leen soññu di leen pousser ngir ñu gën a xeex nee na Abu Dujaana radiyallahu anhu keroog dafa ñëw ba tiim waa ji yëkkati jaasi ji manaan kii baax na ci moom yal na ko rimm rek mu daal di arrêté quoi daal di wane ginnaaw ma ne mais kii lu muy def nii kii la ko waa ji du léegi après nee na ma laaj ko quoi ne ko mais yow tey li nga def yëpp bi mu ñëwee ma ne ko ci biir xeex de. mais yow tey li nga def yëpp man jaaxal na ko man az-Zubayr lii lépp waaye mais mooy kii nga quoi mais kii nga gën a tiim na te muy sonn nit ñi nga dem ba koy mu daal di kii ma mu nekkoon mu nekkoon c'est que kooku jigéen la parce que damaa yëkkati jaasi ji dem ba koy dóor ma dégg ku ma naan yàlla saxra di woo Saxr mooy Abu Sufyan xam nga Abu Sufyan Saxr la tudd Saxr ibn Harb noonu la tudd Abu Sufyan dàkkantal la rek mooy dañ ko koy dàkkantale mais turam dëgg mooy Saxr di doomi xar Harb Saxr ibn Harb voilà léegi nag bi ma déggee mu ne yàlla Saxr ma xam ne kii jigéen la ak baatu jigéen ñi quoi man nag damaa teral bu jaasi yonent bi alayhi salaam laa doon bañ mu daal di rey jigéen ah Sayyidina Zubayr ne kii waa kon yonent bi Allahu wa rasuluhu alam yàlla ak yonentam moo xam daal li taxoon mu bañ ma koo jox man Ali Umar ñun ñëpp daal di koy jox kii kii kay wérité na yor ko léegi nag looloo tax wind keroog deewulan moom munu yuuxul woon du dujaana da koy dajji kawaay léegi nag bi mu yuuxoo mu xam ne jigéen la mu ne non man bëgguma jaasi yonent bi alayhi salaatu wasalaam teral naa ko ba muy rey jigéen ma bàyyi ko noonu léegi nag bi mu demee noonu mooy jéefér yi daal di tasaaroo léegi julli ñu teg ci kii bi di jël seen alal yañ fa teg seen mbubb ko ngeeg yooyu léegi nag ñi newoon ci montagne bi daal di gis ne yéefér yi ngi tasaaroo nii ñu tiim ñuy daw di daw fu ne jullit ñi di leen topp ba jël seen kii yi léegi am ci ñoom ñu bari ne hey waaye yéen lan la ñuy desati fii pare na xare bi jeex na nañ dem jàppale ji suñu mbokk yi ci li ñuy def ne jël di dajale màng mi léegi Abdallah ibn Zubayr mi leen jiitoon ne leen ah yéen xanaa da ngeen a fàttali yonente bi alayhi salaam waxoon nee woon na bu ñu gañee bu ñu leen dimba bu ñu leen ñëw di leen dimbali même bu ñu leen rayoon ñoom di leen ray ba picc y dee lekk bu ñu wàcc gars yi ne ko noonu jubluwu ci woon lool léegi ñu wàcc bàyyi ko fa ay dix a fa des bi ñuy wàcc noonu nag léegi lan moo xew bi ñu wàccee est mbir mi noonu la far demee xare bi loolu la ñuy bi insha Allah ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam